كيف يمكن كتابه جور ما تيجي كذا ما كلا فلا كذا نحن كلام هذا في كتابه لا لا لا ما تقول كذا كذا يعني أنا بتحمل yàlla ko tàmbali woote ci wàllu kawar lañ jëm ko doon jëloon yàlla xam ne ci dëgg-dëgg yàlla moom amatul ko doon jëloon parce que yàlla ko kawar ci kawar ci moom li tax ñu waxal ko barke bi islam inna ala jëri xadir ma xarika ala jati islam sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatin ma ughliqa wal qatil ma sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi qadri miqdaril azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي مرتفع دوري هنا بما تريد وتريد ربنا وغيره بسم الله الرحمن الرحيم والجسد في الظهور arrahmaani ka daañu xewal mi naa hum na bijaat yaa rahimi ka daañu xewal ci daal ci alaxira bari na xiw tabaaraka màgg na alladi buur nga xam ne bi yadi aji nekk la ci soppandikoom al mulku guur de yàlla bi nga xam ne nguur ci la xam la nekk moo koy soppandiku kooku ay ñoom bari na de barakatu ak dooleeku ak ak lay tekkale yàlla mi nga xam nag ne mboole ñi yëpp moo koy joxe moo tax muy melale boppam ne soowe na màgg na tabaraka wax na ko ci ah bopp saaru yi de ak ci bopp saaru furqaan tabaraka la fi la soxla abdil furqaan fii mu ne tabaraka la fi biya diil mulku nguur ñaar rek la nguuru zaahir ak nguuru baatin yëpp ci loxo yàlla bii wax na fi ne nguur ci loxoom la nekk foofu mu wax ne moo wàcc alquran mu ngi jëm nguuru baatin de nguuru alquran gi nga xam moo saxal xatte yi ak xaraam nguuru ba sa kooku mooy nguur ak baatin nguuru saayir la de mooy sottanit bi nga xam ne ci loxo buur yi la nekk yépp ci loxo yàlla la nekk de te la mu ala kulli shay'in ci lépp la yàlla mi nguur ne ci loxoom xam na kattan ci lépp la de allasi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu al mawta dee wal xayaata ak dund yàlla mi nga xam ne moo bind dee ak dund lu tax mu njëkkee dee te dund jiitu nit dafay njëkk dund ba mu yàgg mu soog a dee dee jiitu ndax soqante man yi la nit ki njëkkoon a doon dee gannaaw mu soog a dund gannaaw ba mu deeaat te itam yàlla soo gisee mu njëkk a dund dee pour mu ciy ci de li yëpp mu wokkum ngir na mu nopp leen ayyukum kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet amalin ci jëf soo gisee yàlla bind dee gannaaw dund dafa bëgg natt jaam yi ba xam ku fi gën a rafet jëf jaam yi ñeenti xaaj lañ koo xam ne ak jubloom ci jëfam ak ci waxam yépp àllaaxira la kooku moo rafet jëf koo xam ne ne ak jubloom ci jëfam ak waxam moo di àddina rek kooku moo ñaaw jëf soo xam nag ne ak jubloom ci làmmiñam alaxira la waaye ci xolam àdduna la kookoo gën a ñaaw jëf mooy naafeq koo xam nag ne ak jubloom ci waxam ak xëy naam ak jëfam yépp mooy yàlla ci boppam kookoo gën a rafet jëf te lëf gaar rek amut jëmm amut yaram mu ngi mel ni yëngatoog dal mi nga xam ne amuñ melowoo mën a gis kon nag naka ko yàlla melale ak bind bind itam noonu ci misaal yonent wax na ci hadis ne yàlla bind na dee ci melaw am xaaf ba mu taxawee rek ku ko gis dee ku fóon katam dee malaaka ya ko gisoon dee bañ dekkee ne yàlla lii koo ko bindal mu ne doomi aadama yi ah mu ne ko doomi aadama yi suñ amee na danañ dee doo ko fekk ay doomu aadama yi yi ngi dee ndax duñ mën a sëy duñ mën a lekk duñ mën a naan ngir xalaat dee loolu la la moom dee waaye terewul doomu aadama ñoom fekkeeru nañ ko fàtt nañ di lekk ka naan ak a sëy day gili doom dundi tam yàlla nga ko bind ci nelaw woo xam ne lu ko gis dund lu seen katam dund lu mu laal nga dund mooy ko Jibril daa war ci dem ci yonent yi moom la Saamiri jëloon suuf si yoo yoo wax ko ci kawam te gënoon bari Israël ne leen mooy seen waaye dee. waaye dee ak dund yëpp di leen nelalee am xaaf aw sas yëpp loolu ci yoonu misaal rek la waaye ñoom dëgg-dëgg duñu ay jëmm yu taxaw. waaw ñu ngi mel ni jënd toog daal rek ñu lay gaare. am ña la wax yow. wow moom. alxasiisu moom di aji mat ci nguuram alxafooru moom di aji baal ku tuub na ànd fi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu saba samawaatin juróom yaare asamaan ci baaxan di déere yàlla ci bind asamaan yi juróom yaar déere ci kaw morom ma bind na koy déere ndax benn a laalu ci morom ma asamaan su nekk diggante ma morom ma doxab juróom téeméeri at la salaayam juróom téeméeri at yaayam bu juróom téeméeri at suuf yi itam maa tara gis ci la ci ci bindal ak yërëm bi ci yàlla muy ci ci lu dul ñoom min tafawutin ak doo gis ci bindal bindal ci yàlla dara farjana delloo asamaan al taxa gis min bu kóorin bën bën de asamaan si li yàgg yàgg doo ci gis a xoteeku xoteeku de wala su bënn lu ma ji takk delloo al basara bët ba kratayni yoon yi di way lii xoolal asamaan yooyu bëri bari seet ci bën-bën wala xoteeku xoteeku ndax da nga ko gis yan xale gi dana dellu ilay ko jëm ci yow albasaru xaasi am li ñu waaj torox de lu yàgg yàgg soo xool asamaan ngir bëgg ci gis bën-bën wala xoteeku xoteeku dafa xool ba lott te doo gis ñu ne de boo wësoo ñu xaw si ñu aji doog rek dara wëri sirat wala xam nan sama asamaan bind waaye fa aji jëlee ñu àdduna asamaan si féeteeg suuf yàlla rafetal na ko ci ay biddiw bi ma saa bi ay ci biddiw de wa jaa naa def leen rujooman ñu di way jam li siraati ni ci soosaane yi te biddiw yi waxuma ñu asamaan rek mooy seen njëriñ waaye su saytaane yi bëggee yu xoolu asamaan pour bëgg faasal ca dégg biddiw yi ñoo leen di lakk leen de wa ansar naa xaddu na mu gaw ñu leen asaaba saa njëriñ bëggalam te ca alaaxira yi safaraan leen di nekk wali la war na ci ñaaña kafaroo weddi nañu barab bi ci borom seen asaabu jaanama mbugalam jaanama wa bii fa ban almasiru delluwaay ba dem jaanama xéefar nag yàlla na leen paral jaanama di leen nekk de idaawul koo dem len na leen fiyaa ci jaanama tamit ñu dégg laa ñaan ko saxiiqan ak solkat way yëkk moom sa fuuru mu wañax sa kaaru dana mu jege te sama yeesu sama yeesu di xotteeku meel xay si yàlla dafay bind ci moom mer dafay mere xiifare ba nga xam ne yàkkamti ñëw dugg bam lakk leen nda dafay mer moom safara be ba bëgg a xotteeku xar rek kullama ulqiya bépp bu sànni fiyaa gi safara faw gin mbooloo ci xiifar yi sa alahum laaj leen xasanatuha bëkk néegi safara laajam yedd leen alam yaatikum ndax di kon leen won na si ndax di waa de ndax ab yonent ñëw soon di leen waat waaye ñu wax ne bale aanaam maa kay xat gaa ana di këloon ñoom nasirun aji waade parce que naa bañ la si leen ndax am way waade ñëwoon nañ waxoon waxu naa tan wax ne maana solo daa wàccewul yàlla min seen dara ñu leen sundéen yéen yéen sii i laa si dalaayi ndara way nekk ngeen cig réer def di ñu bu dee aji madd su ko defee malaaka yi ne leen nag waa léegi nag kafarangoog waqaaloo kañ wax ñoom xéefar ya law kun naa donte nekkoon na nag moo di dégg aw naa xelu i kanu xelu maa kun naa nekk tuñu fi a sabi xayri ci wara bi sayerde xéefar ñoo waxal seen bopp ne amuñ xel ñu ne su fekkoon xam nañ kenn kon duñ dem safara de ba tarafoo tudd nañu di dem biir ci bakkateen te suqan xal kare di asaabi saneeri ñu naan war a mi saneer de sare ñu yërmande yàlla de ñooñu ñëw nañ im na la dina naka ñaañu yaqtoon bu nañu ragal rabboom borom seen bin xayri ci fàddu ñi nga xam nag ne buñ teewee ragal yàlla buñ wéetee ragal yàlla buñ meetee fi nit ñi ragal yàlla buñ fàddu nit ñi dem ragal yàlla ba di ko wattu saa yu nekk yàlla nañu ci yàlla boole lahum ñeel na leen maxfiratun mbax waaw jur nag yool kabirun bu dee aji màgg de ñooñu yàlla dana leen baal seeni bakkaar te yóbbu leen aljanna de wa asirru qawlakum aw ijharu bi kooku lu ko wasal wàcc na fa nga xamee ne yéefar yi dañ daje woon di jëw yonent bi sallallahu wa sallam ñaar ñu dëkk Saqif ak ñaar ñu bokk ci Quraysh ñu ne nañ bëgg di ñu tutuli ba ñuy wax itam ñaar président nga leen waxee ndànk kat bu ngeen waxee ca kaw kat yàlla Muhammad bi dana ko dégg dana ko ko wax saq fi ngeen ñaari saq yi na leen ana yàlla Muhammad bi ak ñu nekk fi de waaye daal su ngeen waxee ca kaw ñu dégg ko ñu ne leen su fekkee ni suñu waxee ca kaw ñu dégg ko kon de suñu waxee ci suuf itam danañ ko dégg buur ne leen xaw la ku may wax seen ay xero yi ngeen jëlal bi ci moom ngeen ba wax ca kaw ngeen dina woon ak moom buur kawoon na Aliou nag la ñu di fàttali si góor la nekk ci xarit bi yàlla moom jéem a déglu sax li ngay wax yàlla nga computer la ko li ci faqal ko waxagu la ko moom xam na ko rek. ala ala bu ndax xam man xalaqa te bind nañu ndax ku bind la doo ko xam ku rek yéen xam ngeen bindal wowoo moom la tey bu ak ñeent la mu alxabiir waa ji xam la mu baat ñu fi naka biti de wowoo moom. allah si mooy bul bi nga xam ne jaara na mu lakk mu ñëw leen lan la suuf zaloolan mu di luñ tàggat yàllaay ki leen bindal suuf si ne defal leen ko mu di luñ tàggat ne leen fam soo dox leen ci mën a ci yaay ci wàllam wa kuloo lekk leen ñu def teen ci wërsëgam wala sóoru waaye dellu waaye kat ilay jëm dafa moom yàlla de yàllaa leen tàggatal suuf si ne naa nekk wu dëgër woo xam ne du ngeen ci mën a def te bon bu sedd ñëwee seddam dana ëpp bu tàng ñëwee tàngam dana ëpp suuf si mënoon naa mel ni suuf si soo ci taxawee muur mënoon naa ñëw ba mel ni dégg naka daali loolu yëpp su suuf defaan rek yéen seen dund daal di bañ loolu ba def suuf mu dëgër du yëngatoon yéen mu nooyal ko ba nga xam ne su la neexee taxaw nga jëkki su nga tabax su nga màbb su nga ji su nga jëkki su nga ruut lépp loo yan di def suuf rek waaye suuf nangu na ko te yàllaa ko tàggat ba mu wala mu demee ni jur gi wala sax mu demee ni gaali géej gi kon naka ngeen di saxee ci kaw suuf tàggatal na leen ko nag ba mu nangu lépp mbir waaye dox leen ci wàllam de dox la ko tukkee la ko tuddee tàggatal na leen ko waaye du saxuwaay rombuwaay rek la nit ku juddu mu nga tàmbali am tukki tukki maa ngi tàmbalee ci ba fa mu daanoo te faraguñ ko foofu la tàmbalee tukki emi ca fan emi ca ba at mi mandi yi fay fanaan yi yoor yi ñooy farfax yi bés yi ñooy boo noppi mooy jéego yaa ngi dox nag jëm ci aljanna wala nga jëm ci safara sa bopp dund nag mooy sa capital bi nga xam ne moom la yaxantoo benn nga sonn dem aljanna wala nga perte dem safara te xam ne ab bakkan ak àddina ak seytaane ñooñu ñoo bëgg a def yoon yi ñu bëgg a fëkk sa yëf ci diggante bi nattu boo nattu te nattu lay a neex yàlla nga sa bopp ci perte ëllëg ci àllaaxira moo tax lim nangu daal mooy di fatlu rek bàyyi nan boo xam dafa sax bàyyi di fatlu koy day ëllëg fatlu ren day déwén soxla woon daa waroon nga noppalu loolu yëpp picc bi nangu ko. waxtu picc yi laaj loolu bu set nga tey loolu la picc laaj te suñ picc nga nekk moo tax yàlla tuddee mu ne tàggatal na leen suuf mu di seen waruwaay pour ngeen dox nag ci yàllam jëm ca aljana su fekkee tanu nga wala nga jëm ca safara su fekkee nag perte nga leen addina jumut ne yàlla yàlla rëbb addina addina daf lay wax déet yal na yàlla def bukkul mooy yàlla ci ñun man ak yow adduna moom li ku ko xas xas nga sa yaay ñëpp moo leen jub te na sax ci tooñ adduna jëf jëf bu baax di leen jëf ñu naa jëfe alaxira te ci adduna la ko jëfe dëgg-dëgg jëfe la ci adduna lañ ko jëfe adduna bu baax ci nga fàggoo li nga fàggu bu baax naka la xam ne ku yàqu itam ci nga fagoo li nga fagu ba yàqu marché la boo xam ne ci la jaam yàlla yi waxantoo fattana seen borom ñu attana aljana jàkkale joo xam ne ci la jaamu kati yàlla yi jaamu yàlla ba am seen borom ñaa jaamu yàlla ba am aljana ci lu gën a néew kon nag ci loxol jaamu yàlla bu hin lu baax la su fekkee ni ñu ci waaw lu bon la bon bon nga nekk ci moom mu nga ca mu nga ca toog mu nga na xaral loxol waa ji rek ah ndax da ngeen a wóolu man fi sama ay kan nguuram an yàq sa buum war a lëkk jëkkëm ci yoon war la ko ci suuf am la fa te yow sa muuru gën ñun ñu toog ci kaw suuf ñi nga a ne yàlla ci bind fekk jugee géej leen ko ba noppi ngeen toog ci kaw suuf di ko moy ndax xamu leen ne su ko neexoon rek ñu daal leen di niiral ci suuf ñun mën a niirale ci géej ñun la mën a niirale am amoon ci am man su ko neexee kon waroon asamaan am si la bu mu tawat alors suñ ci yéen xaasi dem jëmbaraay ndax dag wóolu ngeen asamaan si leen yàlla moom asamaanam njënd na asamaan si di ko tooñ te bu ko neexoon mu leen ay doomu ngeen daal di dee léegi te su taw la ngeen a xam ngeen a xam ay waa suñu naka ay waat sama de bu ngeen waajee bés dana ñëw boo xam ne yéen ñëpp da ngeen xam sama waat da ngeen xam ne li ngeen di wax na si li nga xam ne xam na si i mu gën sama de maanaam ma xanaa seeti leen ci ci naaw ci jaww ji foo xaw ci kaw seen saa saati mbir mi ngi wala talal ñu seen da nga gis ci naaw ba mu mu ne tekk talal bëgg ngeen di tuuti te du tax mu daanu waaye ak gis na danañu bank seen i mbagg ñuy tàng ñu bank mbagg yi ñuy tal ñu talal ko maa ngi ci kenn seeti jàpp leen walis daanu ila rahman mbara ji yaram jëre xam ngeen ni picc mu ngi leen a wax ne dafa tam ci suuf mu ngi leen a wax ne dafa tam ci garab mu ngi leen a wax ne dafa tam ci asamaan te xanaa ne ci diggante asamaan xamul ne dara tey ko lu mooy yàlla de ñu ne woon ak moom def ci noor na moom li ci ci lépp lépp. te yàlla xam na lépp lépp boo nag dafa bëggoon nga seet ci gannaaw yi naaw nga waadoo ci rek ba xam ne ci def lu kenn la te wéet na te moom rek moo yore jaamu rek amoon na buur boo xam dafa am ay xale kat jëm caaba def ko ci kaw maroom ñëpp ñoom ñëpp ñu ne ko lu tax waaw nga di ko teg ci suñ kaw waaw waxu leen lu tax bu jëm bés buur bu nekk ci mar mu seen aw def euh, galaasam ca topp ñu rek moom buur bi dara xale ba daal nit fas rek fas fasam dawal daal da ñolof yëpp ca dëgg ba fàtte ca galaas nga indi waaw xool jox mu naan de ñu ne ko noo xamee galaas la bëggoon ñu ne dama gis mu xool ko te buur bu xool xoolab caaxaan de lu mu xool rek li fa tax mu ni mu xool ko mu ne leen yow taxoon nañu gënal ko ci seen kaw yàlla itam ne ndax du ngeen xool ci ci muy di ko def kenn la te wéet na te moom moo yee jàmm aman xaafa adee paaka la fi huwa moom dun dun huwa aman aman ana kandi kaaka ana aman xaafa la ana kandi kaaka huwa moom dun dun ay nen lañu lakum ñu leen yan fuukum dañu dimbale ñun dun rahmaani tur yàlla su fekkoon yàlla wàcc bugal kan moo leen di dimbale amut ñu kaafiroona yéen yéefar yi ilaa fi quluubihim balaa ji nekk lañ fi baatil de aman hada alladhi ana kandi kaaka yarzuqukum dana mu wërsëgal leen in am sa kangam jàpp na risqa wa wërsëgam de su yàlla mu teyoon wërsëg joxeetu ko su joxe wërsëg bal fa it la joo muur nañu jox ko ñun figre ni wonu boori ak sori dëgg de rek te sori dëgg dafa man yem ci mu dox mu ci ban aju dëkk ala wa ñuy ci kanam ah daa moo gën a jiit am na am kat na mu dox tool yéen ñu naan ñu xamoo taxawaay xaaral saa di si yoon bu sax ñu daal jub ñu ngi misaal di xam ne dafa am ñaari tànkam di dox si yoon yu jub di yoonam ak koo ne ne dafa bëtt xar kanamam di bëgg bëtt di dox ak kanamam. ana ko ci gën a jub ak dox di jëkk moo di séefar comme ñaareel ci kooku moo di jëf pour waxal huwa moom la gi mooy dugg la xam ne am saa kum fas mu leen te dikk leen ni dara la jaala tam def la ci ñu leen sama ak dégg wala saaraat yi wala fi dafa ci xol xam leen kenn tikiri ak ñu amaat ci leen kenn tikiri pour waxal huwa moom am na fi mooy bur nga xam ne saraatum bu mu leen ci la ci suuf da ko soro def na fa nga leen day jëm jëm fa moom de wa ko leen nga leen wax ñoom yéfari na mata wala waadi ana kan bi le deel waaye ñu kenn dum nak ñaan saala kenn di way dëggal mo kenn tan yàlla mu leen di wax boobu ba tey bu ñu nekk kañ lay ñëwatu pour waxal inna ma leen mu naka xam-xam ci bitam inda la ajuna fa la fa yàlla wayna ma ana naka man na fi aju waaba la ñu dinañ ci dugg waare de wala ma raahu dañu gisoo ko ci fa ko mu aju jegeñ ci la leef ñu doomu lañu mi ñaange ko fara wet ñu de waxtu tawaxoon ñu wax lañ ko wàllu bu tane gi safara yi wan haafa mu leen dugal da ci mo yàlla kuntum nekkoon ngeen fa doona da ngeen wadi bi ci ñoom da ngeen doon wede ngok de ñoom na ci ak ñen nak waman maaya ak ñaan ak man fi jullit ñi su fekkoon yàlla dafa wàcce woon ci jullit ñi aw raxe mën a itte mu yërëm ñu bañ ñu bugal te man ñu ci réew ana ko dana ñu musal al kaafir na way wedd yi mën a mu jaay ñëpp yëpp mu jaay ci mbugal wàcce ci jullit ñi sax ñu jël ñu ana kuy dox leen diggante mbugal lu yàgg yàgg seen ma gën a ku waxal huwa moom rahmaanu ak yërëm aman naa dëggal nañu bii ci moom yàlla ci moom tawakkal naa leen dox na fa taw fa taalamuuna xam ngeen a xam man wa tamo m sdlaji aji nekk la ci réer di ngir aji jid ndax moom la am yéen kon waxal araayatum salatu leen in asbaha ndem xëy na maa utum ndox seen xawran di aji ñii ba man yaatikum ana ku gën a ma dikke leen bi maayin ci ndox maayin mu di aji ball de su fekkoon ndox bi waa ah ball ci àdduna fi su teen yeeg yan yeeg rëbb yi su fekkoon yàlla sa tey rek ñiital sa ndox benn soxti sa soqa soqam ndox amatu ci àdduna ana kuy indi ndox doo fari dañuy jokkee moom ba ñu daal ko délégué suñu ngarka ñu ñu koy silmaxaal seen kilifa yëpp ñu koy ñoom ñëpp xeew xeew ak silmaxa yàlla ne moomu ndox moom su may indi ndoxam bët amul keneen boobu boobu saa ñu ko jàngee ba mu jeex da ngay tontu ne allahu rabbul alamin ñu yàlla moo ko wëndi rek amul keneen ku ko wëndi